ma leeral ko loolu maa ngi jéggalu wan ne nitu yàlla yi ndax xam nga ne maam jaara na yàlla taas ci barkeem bu poroxaan am na wàllu boo ne moom ak Cheikh Omar Fuuti ñoo bokk foofale xam nga moom mi ngi bawoo ca gollere ca Fuuta waaye juróom nag di mbàkke mbàkke yi ci biir Sénégal ñu ngi bawoo mbumba ci biir Fuuta moom Cheikh Omar Fouti ak soxna jaareeti Bousso ay mbokk lañu yooyu ngi dégg seetal maam alxaji Malik si way juróom di maam usmaan yaayam Mbàkke la sant boole baay alxaji Abdul Aziz si way juróom soxna Safiyatu Ñang way juram maam nga ñëw way jur ko la sant kële xare Mbàkke moo ko jur kële mati Mbàkke moo ko jur gis nga ni ñu bokkee ngi dégg nga aha nga seet diggante kaneen ak diggante Tiwaawoon ñi sant si di Cheikh Ahmad si yal na yàlla yokk teraanga nga seet néegu ndeyam mooy kaneen fii ci kaw la ah gis nga bokk gi mu ni muy duggee diggante nitu yàlla yi seetal suñu góor gi tëdd fii ci wam gi gis bi di maam Alpha Samb jigéenam Aysatu Jàllo moo jur Cheikh Hamala Haydara mooy tijaan yi nga gis ñu di fukk ak benn turam dëgg-dëgg mooy Aysatu Jàllo waaye ñu ko ba Jàllo nga seet boo seetee Touba ñeent Touba moo am ci Afrique am na benn Touba bu am Guinée ñu ko naan Fuuta ñu sant jaabi gasama ñooy nekk foofale am na Touba bu nekk fi ci Sénégal ñu yàlla dippee Mbàkke ñoo fay nekk boole demee ci Côte am na beneen Touba bu fa nekk Touba bi gën a mag ci zahir mooy bi nekk Mali foofu ñu sant Silla ñoo fay nekk maa ngi ñëw ñu ki sanc dëkk ba yàlla dogal muy jaamu yàlla ñaari soxnaam daal di ñu koy yëgal si ne ko sa soxna am na doom kii taaw moom la ndawam mujj a yegg kii ñaareelu doom moom la ndawam njëkk a yegg si bind ko ko mooy taaw ñu màgge ba seen baay faatu ki nga xam ne mooy ñaareelu doom ñu teg ko ci xilaafa gi ne ko yaay xalifa gi ñu bàyyi ñu bàyyi coow bëgg a jóg mag ñu ne sama waay sama waay jóg warut a juum ci lu mel ni lii dafay tekki ne man du ma waa fii kon damay gàddaay ñu ngi ko tuddee Muxtaar Silla mu gàddaay ak taalibeem Sénégal wàcc ci diwaan bu ñu tuddee Tiyaabu ci eti diwaan googu bu fa jaan màttoon nit rek dafay dee kenn mënu ko lugg moom ba mu fa dikkee ku jaan màtt moom bu la laalee rek mu daal ni melentaan moo la màtt ñu tuddee ko Muxtaar Saafura Silla kon dégg nañ moom ñu tuddee ko muxtaar saafu rasil la ah ana tax faama xaalakaa de saa ci mooy garab muxtaar saafu rasil la muxtaar fakkati jaam bi yàlla may ko doom mu tuddee ko yonte yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu yóbbu ko gànnaar mu jàngi ba mu jàngee ba ñëw nag buy wax olof làkk naar di ci xeeñ mu wax laabaas ñu tuddee ko sëñ libaas ci la laabaas laabaas ñu tuddee ko sëñ libaas ci la moom sëñ libaas ci la googale bokk na ci njabootam sëñ mañoom ci la bokk na ci faacoro ci la bokk na ci soxna ci la soxna ci la bokk na ci njabootam soxna Mariama Jaxate ak soxna Faatimata Jaxate kële meññ sëñ Abdullah Mbàkke ah ak soxna ak sëñ Soayu Mbacke kële daal di meññ ku baax te mooy sëñ Saliou Mbacke gis nga te saafura silla googale ki mbokkal ndeeg baay mooy màll silla màll silla jur maxan silla mujj Ibrahima silla te Ibrahima silla googale mooy ki jur sama yaay kon gis nga yàlla ni muy defee diggante doomi aadama yi zuriyatun ba'duha min ba'din ah, montu yu baax yi ñu ngeen koy waxee ñoo bokk wala mu ngi noonu rek lépp benn kon naayoo gi ak xaccoo gi sama sëriñ moo gën sa sëriñ ñun tijaan lañu ñun murid la ñun xaalis lañu bàyyi leen ko nit yàlla yëpp boo gasee rek seen askan benn la yal na yàlla fay yàlla yooyu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam zuriyatan xeet la ba adwaa lenn min baadin ci lenn la wallahi yàlla day samiun yàlla may aji dégg dégg ko am tak de waa alimun moom yàlla may aji xam dara réewu ko is fàttaleekul xaalat ba waxee imraatu imraana jabaru imraana lii nag lan moo andi xista bi ñuy jàng si waaw benn waay bu ñu tuddee imraana la imraana dafa yàgg amul doom te moom moo doon toppatoo jàkka ja moo doon bale jàkka ja moo doon soldaaya moo doon taal lamp ya dem ba nag ma ne ah yow yàlla lay ñaan nga may ma ku ma wuti ci jàkka ji yàlla yàlla ne ko duma la duma yem rek ci ko la wutu ci jàkka ji waaye dama koy dem muy doom boo jur yàlla moo yàlla moo kawteebu doom boo jur laa lay may waaye du surga de yàlla dogal jabaram daal di ëmb balaa muy wasin rek moom mu daal di faatu ba jabar ja wasinee fekk muy jigéen mu ne hee yow yàlla li da doy na waar jigéen moo mën a nekk ci jàkka di liggéey waa góor góor moo nekk ja góor moo mën a nekk ci jàkk di liggéey waaye jigéen yàgg ci jàkk du ko yomb julli ko di gaar yooyu yàlla li bàyyam mébétoon ak li am de du benn du benn yàlla na ko doom bu jigéen bi doowul ne góor bu nekk dina mën a mel ni moom de kii jigéen bu tedd la jigéen gu kawe la ba léegi loolu damay am de ah danga jigéen yoo xam ne ay président ci lañu hmm? oh am na réew mu ñu tuddee ki Libéria ah jigéen bi présidente la Ellen Johnson lañ koy wax ah. boo demee am na réew mu ñu doon tuddee Philippines jigéen moo leen jiite woon hmm? jigéen lu mel ni Angleterre buur bu jigéen lañu ñu am amoon nañ premier ministre bu jigéen muy Margaret Thatcher wala Thatcher lii da ko di gis ci àddina bi am na jigéen yoo xam ne góor mënu leen jot hmm? mu ngi leer kon bi maa ngi noonu rek yàlla nag moom lay leeral fii jigéen boobu moo nar a jur yonent yàlla isa alayhi salaam moo tax yàlla nana is fàttalekul xaala bi imraatu imrana soxna imrana di jabaru imrana ne rabbi yoo sama borom inni naka man de yi nazartu nisar naa laka ñeel maa fi barni lu nekk sama biir muhararan euh, muy loo xam ne euh, dañ koy koy yewtal dañ koy yeewital muhararan lu ñuy yeewital la ca bëgg rek loolu mooy ca kaw duñ ko digal togg duñ ko digal fóot duñ ko digal paase duñ ko digal bale dañ ko yeewi tawaj bàyyee la ko wa taqabbal yow yàlla yàlla na nga nangu min min man min ni yet innaka na ko yow yàlla anta sami yaay dégga koon ñaami jaam bu la jaam mulk bu la alal yi yaay aji xamaa koon nooy tëralee falamma wada'atha ba mu sippee doom ba ba mu ko wasinee la fekk muy jigéen xaalat ci la waxe rabbi eh yow sama borom inni naka man day waxataa sippi naa ko usaa muy jigéen wallahi yàlla day alamu xam-xamam jiitu na ci bi ma wada calamu jasu ci calamu calamu wasin calamu yimbi wala sa zaka dég bépp góor kal unsa di mel ni jigéen ji wa inni naka man day sammaytuhaa dippee naa ko maryama waaw dippee naa ko maryama de kon yaay maryama mi ngi noonu le maryama bu baax la woon am na beneen maryama nag mooy jigéen yonent yàlla Musa danañ ca dikk ca kanam Mariama tur yiiw la turu lislaam la danañ koy dagg di ko naan Mari di ko naan Mariam waaye nag Mariam la wa inni naka mande wu izuha maa ngi musu jëmm ji di ko moolul di ko làq bi ko ci yow yàlla wa zuriyata ak njabootam mina shaytaani rajim aaye boobu na ngeen ci bàyyi xel sa jabar bu soogee wu sim rek waaw ñu daal di ñaan loolu tufli ca biir gémmiñam Euh, doom boobu du doon moykatu yàlla mukk dem di jur ay doom doomu yoon euh, du ci musa jaar mukk ngeen bàyyi ci xel yàlla na ko yàlla barkeel noonu la na nga jàmmal na nga fegal njabootam euh, mina seytaane ci seytaane ci kàccoor googale al rajim kadi ku ñu jam kadi ku ñu ci bérébu teranga yàlla fa taqabbalaha ci la nangu rabba boromam bi qabulin ci nangu hasanin gu rafet wa anbataha mu saxal ko nabatan muy gàncax xasanan gu rafet wa anbataha mu mu muy askan xasanan gu rafet wa kafala wa kafala zakariya ba mu demee ne ba ci mën a liggéey ci lañ ko yóbbee ci jàkk ji baayam bi nekkoon te mooy ca ci al-Quds sharif daal di ko yóbbu foofale ne ah ak baayam yéen a nekkoon ci ko yàlla gi ah baayam ak Faatima dañ ko andi ngir ngeen yor ko kenn ku nekk daal di xër ne man maa ko yor hmm? am na ñuy sàmm ko lëre lool hmm? maa ngi jéggalu ma jaaral fa dara hmm? mbubb mi ma sol tey rafet na ah, dañ ma ko yuppil koo xam ne man maa ko waroon na jox ma jox ma ko ñu koy wax mbay saar di doon sama bàjjeen Hmm? Musa la ca Gambol ma ci Diallo damay bàyyi du saa dama dem ba bëgg a sol jul bu ñëw julli si jumaa ma dugg ma ne lii de man maa la ko yuppil te man maa ko waroon a yuppil ma sumu bële dama daal di sol bi def ci Diallo la kon na ngeen yuppilante eh, sëñ Saliou ku ko fonkoon la yal na yàlla taas ci barkeem sëñ Saliou dana doon toog rek daal di seet ñi mu war a yuppil mu génnee ay gaal. sotti leen ba kenn dootul soxlaati mbubb waaye du yem foogu de ñi woy juróom waroon a yuppil di xaadimu rasul mu yuppil leen yéen ngeen li xewoon diggante soxna may ak alxaji abdul aziz ba mu ko ne ba mu sagaru njaam kew lim ko yuppil bari na de kon na di yuppilante doomi ba nijaay yi yuppil doomi bàjjen la de a bàjjen waaw ak kan ñooñu la de non ak ah, kalim waaw ñu sant ndaw di yuppil ñi sant jàll ñu sant <laughs> euh, ba tamit di yuppil ñu sant Diallo rek naka noonu rek ñuy defee noonu rek loolu dafay neexal ak dëkk dafay neexal xol gis nga ba ma ko joxee moom laa sol moo tax kii mi ngi ma naan yaa ngi sol mbubu jàllaa dafay tàng de maa ngi ñaqatooy xëpp fi ma waaye maa ngi ànd ak mbégte kii ma ko jox sama wóllëre bàyyi la woon doomam moom ma ko jox mais nga di defante noonu dégg loolu lu rafet la nitu dañ koy def waaye nga peese sa walis ba mu ne ŋàdd doo jox kenn bu dul bu fuye wala bu xottee ko rek yow waxuñu boobu de da ngay seet bi gën a rafet nga joxe boobu du jomb suba nag danaa bëri de comme xas naa jàng aaye xas naa wax lu mel nii moo dana am ñoo xam ne bu ñuy ñëw ñu seet bi gën a rafet seen walis ñu andil ma yàlla yàlla fay leen balaa ngeen di teew ndeysaan bés dana dikk li yëpp dangeen ko nettali euh, sëñ bi ba muy wax ba mu yàgg fii réel ba muy wax fii euh, foo tuuti bu ma yemee ci alquran da ngeen toll foo xam ne dootu leen dégg dootu leen dégg danaa wàcc ba ngeen kaf danaa wàcc ba ngeen ree doonaat ay nit kese ma delluwaat ci alquran nit ki boo wàcc ba tolloog moom rek li ngay wax dafay gétti jéggam euh, waaye du caaxaan moom laa ci nom ma déedéet naa leen fooloo maa leen kafloo tuuti ba ngeen am récupération lii la ñuy tuddee système de communication arrahmaano ay yeggali la nooy allama al quran xalaqa al insaan allamul bayaan bayaan mooy système de communication bi yéen ñu jàng journalisme am na ko fi nekk école journaliste la nekk ñu ne bi di laatata ci ginnaaw ñooñu xam nañ loolu booy teg booy def journal bu fekkee da ngaa jiital yi am fulla rek bu paree dañuy tëj cale kenn dootu la déglu waaye nga teg tuuti lu am fulla teg tuuti lu amul fulla ngir ñu déglu lépp lii mooy allamahul bayaan système de communication moo tax may yéeg ak yéen di wàcc ak yéen waaye du ay caaxaan yal na yàlla dimbali leen yaagam yaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dañu àndee Mariama ci jàkka ja nag kenn ku nekk daal di xër ne moom mooy yar Mariama dañu bëgg a coowaloo fekk yonent yàlla Zakaria mi ngi fa mu ne léegi kenn ku nekk sa téere bi nga sa xalima bi nga doon bindee andi leen ko ñu andi ko mu jël ndox def ko ci benn ndab ba mu fees mën nañ ko sàmmi seen xalima ko ku xalimaam ci kaw rek ah yaay yar Mariam yàlla moo xereñ dañu sànne rek xalima yonent yàlla Zakaria daal di diig te jabaru Zakaria soxnay Zakaria ak yaayu Mariama ñoo bokk waaw ki ngay denc nag buñ la joxee doomi mbokkam denc ko dafay gën a yomb ndax dafay doon sa koj armal dafay mel ni doom boo jur saa su la neexee nga dugg ci moom saa su la neexee nga génn ci moom gis ngeen mbiru yàlla bu fekkee kenn moo ko yaral dana diis ndax dafa lay araam balaa ngay dugg nga yëglu waaye moom na comme yaayu Mariama ak soxnay Zakaria ñoo bokk kon wàccuwaayu doomam lay doon dégg ngeen wax na kon lii moo tax Zakaria moom la yàlla mayoon mu yara Mariama moo tax yàlla ne amee wa kafalaha ci la ko yore wa kafalaha ci la nekk ci wan kilifteefam wa kafalaha ci la ko yiire ci la ko aare ci la ko bere ci boppam Zakariya kullama daxala saa su tabbee aliha ci Mariama Zakariya mooy faayil ba saa su tabbee al mihraaba ca mihraab ba mihraab mooy léeg bi gis waaye lii lislaam amu ko woon de lii tam bida la ci lislaam bu fekkee bida la ñu yor yonte yàlla Muhammad amul woon mihraab nii comme nii déedéet dafa am ku doon jiitu rek ñu sàpp ci gannaawam jamono Seydina Abubakar amul kere ba ñu boomee ku ñu abu lu'lu'a ba mu jaaree sàppee ba boomu Seydina Omar ci lañu tàmbalee def mihraab élément day jiitu balaa nit di jóge fale bay yegg ci élément ñu jàpp la wala ñu dox sa diggante ak moom kon dégg nañ wax mi kon lii lii moo ko waral Mariama nag dañ ko wutala wutaloon benn mihrab benn pekk pekk comme benn pantere fala doon nekk waaye ndaw lu yéeme lay ñor ci noor nawet lañ koy fekk ci Mariama lay ñor ci nawet noor lañ koy fekk ci Mariama lay ñor ca cooroon loolu lañ koy fekk ci Mariama lay ñor ca ca ca lolli ca cooroon lañ koy fekk ci Mariama ah kon lii kiraama la wilaaya la bu bu Mariama Mariama moo njëkk a takk ci jigéen ñi makaan bu ñu tuddee siddiqiya jigéen bu naree doon xutbu duñ ko fal xutbu siddiqiya lañ koy wax mooy yéen ñu jàng tubaab gisoo boo demee ci militaire yi ku dem ba tiim général lañ lay tuddee général de brigade général de division walla ah da dem ba nga nekk maréchal maréchal nag bariwul Sénégal mos na am maréchal déedéet maréchal tamit ci Afrique ci ko doona mooy Jean Bédel Bokassa bu centre Afrique te ko defoon boppam ak kii Siad Ba moom tamit neewoon wala ak maréchal Mobutu ngeen Mobutu ki nekkoon Zaïre waaye général jamono jooju Abu Ghazal rek la doonoon ci Égypte kooku mooy ki xeexoon ak Israël ba takk boobu boobale ba léegi ne da ngeen ko gis dafa mel ni Omar Bachir bu ma fàttewul ah, dafa mel ni maréchal la wala yéen ñu jàng tubaab léegi bu fekkee armée la nga doon général ba doon maréchal waaye bu fekkee marin la marin la amiral la ñu wax wala amiral tamit ci wilaaya yi bu dee ne xutbu la bu dee jigéen ñu ne siddiqa la wa maryama ibnata imran allati fa nafarna wa saddaqat wa kaanat min alqaanitin siddiqiya mi ngi noon maryama takkoon na siddiqiya euh, ci ci sahaaba yi na seydna abubakar moo ñu ko takk maqaama kon bir maa ngi noon le yàlla nee na kullama daxala saa su tabbee rek aliha ja mariama zakariya almihraaba ca pekk ba wajada dana fekk indaa fa mariama risqan wërsëg xaala mu ne yaa mariama e yow mariama ana laki hada foo jëlee lii xaalat ci law xeen wali de min indillahi fa yàlla la bawoo inna allaha naka yàlla day yarsu ba yàlla dina wërsëgal man incha ko ko soob bi rek isaagam ci lu muy regle de wanaalika foofale ndeysaan daa ci la wooyee zakariya ci la ñaanee raboo boromam mun yow yàlla mi may Maryama lii ah, yow yàlla kon maa ngi ñaan nga may ma ku ma wuutu fii xaala ci la waxee rabbi yow sama borom habli nag ma may min la dun ka fi yow zuriyatan nga ma ma njaboot tayyibatan gu wa waaye may na ko de innaka naka yow yàlla sami'u du'a yaay nangu waa ko ni ñaan yaay déggaa ko ku la ñaan fan naa datu daal di woo Zakaria al malaykatu malayka yi woo mbir ma boobale moom xaay mu muy aji taxaw yu salli muy julli fil mihrabi ca pekk jàkka ne bu anna allah eh yàlla day yu bashiruka mi ngi lay bëggal ci doom boo xam ne bi yaxya yaxya lañ koy dippee musaddiqan aji dëggal ci la bi kalimati ci baax min allah gu boo ci yàlla dina gëm si yoon ci yàlla isa ah wa sayyidatan sang lay doon wa hasuran ku ñongewu lay doon wa hasuran nit lay doon nit koo xam ne waaw ku ku ku ku daaju du musa seqee ko mukk jóge ci waaye ku samp la ci njub wan nabiyan yonent lay doon mina saalim ci ñu baax ñu lay bokk yonent yàlla Yaxya mi ngi judd woon ci weer yi ñu passé te mooy Shaaban xaala ci la waxee rabbi yow sama boroom ana yakunu ana fan lay nekk di ma ñeel gulaam aw cennent fan lay amee doom waqad balaganiyal kibaru dem naa ba màgg màggay dab na ma de waaw wam raagis jël mbét la màgg na man màgg na xanaa suuf kay waaye doom xaala malayka bi na kazalika mbir mu del noonu lale yàlla mi bindoon aadama jóge ci góor ak jigéen bind xawa mu jóge ci góor bu ànd ak jigéen mu bind xaw mu bind isa mu jóge ci jigéen gu ànd ak góor a la moo la moo la maral nera de allah yàlla day yàqalu dana def masha Allah ko soob xaala ci la waxee rabbi ey yow sama borom yàlla di defal ma aaya tan aw aw aaya ma defal kéemtaan nang ma defal aw xar boo xam ne dafay tegtale ne dana am doom de xaala yàlla na ko xam nga jàkk ji yaa jàngale sa wax moo gën neex ci wax yi danaa génne secret wax ci sa làmmañ hmm? xam nga làmmañ bi nekk ci gémmiñu lu moo nekk si biir làmmañ waaye lu tere wax lu yàlla la xana kuñ waxloo yàlla la kon secret wax laay génne ci yow ni nga neexee woon làmmañ boo demee ba mënatoo nga xam ne ki ci ki defoon wax dindi wax mooy defaat wax hmm? xaala ci waaw xaala ci la waxee rabbi sama borom ma defal aayatan aw aaya xaala ci mooy dinaa def ak gàllankoor waaw ak waxe ak wax doo ko mënati ak naasa nit ñi salaasa ay salaasa layaali ñett fan fii yéen ñu jàng arab na ngeen ci bàyyi xel gis nga lim hmm? lu ko tàmbali ñett ba yéen waaw góor dafay sol góor dafay wodd jigéen day sol mbaxana xam nga yow mu bés yow mu la salaasatu bu doon laylu salaasa la ñuy wax saxaraha alayhim sab'a layaalin wa samanata ayyaam wa taral qawma fiha saraa kaannahum allah akbar yàlla moomun lii neex la lool lii moo taxal ma bëgg ngeen góorgóorlu ëllëg bu ma bëggee daal nit laa ngeen jubbanti ma ëllëg bu ma bëggee jiw ngeen bàyyi ñi lii rek mooy li may neex waaw ah, kon ju mangoog ñett fan yi doo ko mën a wax illaa ramzan xanaa da ngay junj rek hmm? waaw wasgun na nga fàtt gis nga day lii euh, wasgun na nga fàttale ko rabbaka sa borom wasgun na nga fàttale ko rabbaka sa borom kasiran lu bëre bëri na di zikar ba ñu da ngaa dox di zikar ba ñu da gis sax wasab bi na sabbaal na jiin na kañ rabb bil lu mu ngoonal lu ikbaar ak lu mu su ak lu mu teelal wa fàttalikul it qaala ga waxee al malaykatu nag bu demee ba gis li jigéen ji gis rek mu génn dem ca gannaaw àll bi ba fóot mu del siwaat yenn jamono mu dem ci àll gi dem ci déeg yi mu duy mu duy di feesal ndaa yi ndaa yëpp fees mi ngi doon ànd ko ñu tuddee Yusuf am na jaar moom la tubaab naan Joseph le le Joseph le charpentier gis nga am na ñu ngi naan kooku nee mu moo ëmbal Maryam astaghfirullah astaghfirullah Isa doomu yoon la Isa ku sell la Isa ku set la Isa ah leerab la alqaha ila Maryama waaye di doo di doom bu la doom bu yiw la ba Maryama demee ci àll ga nag ci la ko Jibril feeñoo ci la Jibril defee la muy def ci moom na ci la ëmb yonent yàlla Isa alayhi salaam hmm? ruhullahi Isa hmm? ba loolu amee nag wa wa fàttaliku is xaala al malaayikati yi ey yaa Maryam inna allah naka yàlla day istafaaki tànn na la istafaaki dafay wàcc suñu jigéen la wa taharaki yàlla laabal na la doo mooy yàlla mu wastafaaki yàlla xent na la yàlla yëkkat na la ala misaal ala na sa jigéeni jamono bokk nga ci hmm? ngeen baal ma ma leeral fi dara xam naa dinañu guddee waaye ab la ñi naan gàmmo bidaa la yonente bi gàmmowul yonente bi gàmmo la hmm? ndax mun ngaa man maa raw gaañi ah? loolu dof moo koy wax maa leen sut loolu dof moo koy wax kaa leen màggal ma waaye altine bu nekk def ko woor ñu ne ko koy woor mu ne ci laa juddu ci lañ ma yónnee ma yonent maa ngi rafet njortu it ci la ma yàlla di jël kon lu taxoon mu koy wax dafa doon màggal juddoom kon dégg nañ ko li fii tamit gis nga ba yonante bi boo gisee mu wax loola la ba yonante bi di tudd jigéen yu baax yi tuddul yaayam dafa ne jigéen ñi nga xam ne yàlla tànn na leen mooy Maryama yaay Maryama mooy Asiyatu bintu Mazahim ah daraballahu masalan lillazina amanu imraata firawna mooy Asiyatu bintu Mazahim Maryama Asiyatu bintu Mazahim Fatimatu Zahra Xadijatu bint Xuwaylid am na ñu ci teg Aïcha ki ki Aïcha yaay yaay Abubakar mu ne jigéen ñi ñoo gën ci jigéenu àddina yi lu tax tuddul yaayam neexul tudd ah neexul kon nañ ko xamee noonu la am na yoo xam ne yii euh, euh, ci biir ci biir ci biir euh, kii la fiqh lugha wala nga dem nga sori ci elmul usul na soog a xam yenn yi fekk du borom daf koy mun a wax am na yenn nit ki doon na ko waaye munu wax man la danga ñëw ci bureau bi ana directeur bi mu ne di jomb soriwul de lu doon sa aajo nga ne directeur bi laa soxla mu ne sa aajo xamal ne moom mooy directeur bi fekk dafa doon nit ku oyof bugul ne man maay directeur bi kon dégg nañ ko kon mi ngi noonu rek nañ bàyyi xel foofu rek ku la gën nag ah xanaa de war laa gën yaay comme Seydina Muhammad moo gën ñu yaayam war a gën jigéen yëpp sallallahu alayhi wa sallam kon maa ngi noonu rek nañu màggal suñu wayjur kon yaa Maryam yow Maryam uqnuti uqnuti li rabbika mokkal fooc waaw nel yëng li rabbika ñëw sa was bi di euh, na nga na yalax warka'i na nga na léng maaraat yéena ànd ak waay léng yi seetal ñii naan émancipation la ñuy wax de diggante jëkk ji góor góor ak jigéen nañu tolloo l'égalité entre l'homme et la femme ah lii ñuy coow bëgg ñoo rey ci rajo ne ñoom ñoo ko njëkk de seetal yàlla fii Mariama jigéen la ba yàlla ne irka yi xanaa ne ma araakiyaat waaye waxul loolu dafa ne mu nga ànd góor ñi irka yi ma araakiyin te raakiyin masculin la mooy muzakkar la lu tax waxul ma araakiyaat mu def ko féminin def ko ne irka i kooku féminin la mu ne ma araaki ak kooku masculin la a ah, a mi ngi dooleel ñii naan jigéen l'islam joxe ko gëdd l'islam gëdd gi mu jox jigéen waa dem dem na dayo benn diina musta jox jigéen gëdd gu toll na kon dañu leen di nax dañu leen di ñoom xamuñu seen diina moo tax ñuy wax li ñuy wax bu ñu xamoon seen diina dañuy xam ne lii ñuy wax alquran moo ko njëkk a wax jigéen am na toolam góor am na toolam am na tool goo xam ne góor a jigéen ñoo ko bokk góor bu demee ci tollu jigéen du ko sottal ndax du mbiram jigéen mënut a nàmpal xanaa biberon jigéen bu demee ci tollu góor mënu ko sottal ah waaye nag dafa am bu ñu bokk buñ ko demee rek ñu sotti kon mbir maa ngi naan l'islam mustabayi jigéen gannaaw fan yi maa ngi dégg ñu ngi naan Arabie saoudite dañuy tere jigéen bu ñu gis nga dawal dañuy tëj loolu seen aada la waaye du l'islam de loolu seen aada la waaye du l'islam dañoo téye aada téye diina moo tax ñuy jaxase diggante bi waaye jigéen déedéet ni góor di génnee liggéey jigéen noonu la mën a génnee liggéey kon dégg nañ ko yooyu ay naar la zalika mi ngi noonu rek min am li lépp waaw ay ay xibaar yu yu fàddu la nuu yi ñu ngi koy juux téere yi ka jëm ci yow fekke wala yow Muhammad wa ma kunta hey eh, nekko wala lañ fa ñoom is yul ko ne bañ ni sànni aqlaamum seen xalima ya ayum anakan ci ñoom yàkkul moo nara yar Maryama nu mooy na la yor Maryama wa maa kunta nekko woon yow Muhammad la lay mu fa ñoom yaxtasimuuna jamono ji ñu xuloo di xaccoo kenn ku nekk daal di xër na man maa koy yor fàttalekul xaalat ba waxee al malaikatu malaika yi yaa aadama ayeewo aadama ah inna allaha naka yàlla day yubashiruka ñu lay bégal bi kalimatin laaj ko ndax dafay ñibbi góor sama sama da ngay ñibbi sama kër bàyyi booy ñibbi nga nga gisante kii dégg nga booy ñibbi nga gisante kii nee na inna allaha naka yàlla yu bashiruka mi ngi lay bégal yow mariama bi kalimatin waaw bi kalimatin ci aw xar baaxam bi kalimatin ci baatam mu bu bawoo ca Euh, ismu turam na mooy almasihu ko xam ne fada koo ne bàkkaar yi la mooy kan mooy isa ibnu mariama wajihan kilifa lay doon fi dunya ci àddina bi borom daraja lay doon wal axira ci wa min al muqarrabina ci ñu jegeñ yàlla ci lay bokk kon yàlla def na loolu le isa nag ñett ak fanweer ak ñett la feeñ ci bi daal na meles kenn gisatu ko am na ku ñu tuddee mooy Alexandre le Grand al as mooy guur boobu dencoon addina gi moom tamit fanweeri at ak ñett la dund maam jaara busa bu poroxaan def jamono sama wayjur mi ngi may xim mi may solo sama wayjur nee na ak bi ñuy njëkk a def siyaade poroxaan bi boobu moom mi ngi yor oto bu ñu tuddee poncak oto amatul moom ak ku baax ci sëñ Basiru Mbàkke yal na yàlla taas ci ñoo ca demoon ñoom ku baax ci soxna Faati Mbakke yal na yàlla tax seen barke nee nañ ba ñu yeggee ngir yàggaayu faatoom xam nañu fii la tëdd waaye exact cent pour cent nag fii la euh, bërëb ba rab ci zaahir mu ngi lool am benn pël bu leen fa fekk ne kara day samay nag dañoo fanaanoon àll ma di wër di wër ba yegg fii ma fekk leer mi ngi bawoo fii dañoo geex ci tuutee ñu fekk maam jaara mi ngi tëdd foofale même càngaayam soppeekuwul wallahi kii mooy jigéen bu moo tax bu leen ne ñii murid lañu duñu dem ci màggal mu maam jaara kon perte ngeen lu mag maam jaara benn jigéen bu tedd la ci ummatu muhammad ñëpp ko bokk du ma dem Touba du ma dem Tivaouane duma ma dem Medina Baye du ma dem Niassène du ma dem Medina Gounass da ngay dellu ci gannaaw rek dem demal nga ñëw ñëpp benn lañu hmm? kon mbir maa ngi noonu rek kon bi maa ngi noonu de wa yukallimu moom Isa dana wax ak Allah dana ñu fil mahdi ci biir laa toom wa karlan Isa dana màgg ba doon ba doon doon ba doon njikiri njikiri doro waxambaane bu mag wa mina saalihiina te mi ngi ci way baax ñi xaala ci la waxee rabbi ayoo sama boroom ana yakunu lii ana fan lekk fan lay nekkee di ma ñeel wala duñ doom wala ñam sa siñ te laaluma waaw te anduma te jonjowuma basawoon ak ak ak ak nit ak góor xaala ci la malayka bi tontu mu ne kazalika mbir moomu day ah, waaw ni ko waxee noonu la de waaw allah yàlla yaxlu mooy bind maa sha Allah ko soobee kazalika naka ni bindee ñu leen jiitu woon iza qada amran bu yàlla nom mee mbir fa innama déet bu dul yaqulu dafay wax lawu ñeel loolu kun nekkal fa yakunu mu nekk ci saasi hmm? innama harfu qasr la ah yéen ñu jàng bayaan harfu qasr dafay dégg dafay dàq ñu settee ca toor innamaa yaqulu déeg budul gis ngeen ni ma ko féré innamaa déeg budul yaqul dina wax lahu ñel ku nekkal fa yakunu mu nekk alamul amri mi ngi noonu le iza qada amran alamul amri ak alamul xalq duñu benn alamul xalq mooy yi nga mën a téye yi nga mën a gis yi nga mën a ñam ah ala lahul xalq wal amru alamul xalq alamul amru alamul amruna da nga ne kun rek fa yakunu mu nekk mhm. kun bi kun juróom-ñaar fukk la fa yakunu muy téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-benn mhm. mu toll ak laa ilaha mhm. kon na ngeen téye lii bu ngeen nekkee ci jaaxle wala ngeen nekk ci xel bu ñàkk a dal wala ngeen jublu ci leen tiital kun boobale hmm? euh, juróom-ñaar def ko fatiha fa yakunu def ko salaatul fatih nga dugal sa aajo yàlla faj na ko yàlla faj hmm. waaye nga def benn yoon ah sëñ bi day waxoon na def nañ benn yoon waaye sottiwul ah daw safaak maba ñaata yoon la kos nga benn rek tàkkul nga ne ah kon nañ bàyyi togg añ da loolu ah déedéet déedéet mooy kii kii kii aha kii sama ki doo fana fule puus puus ah? ah fen daal ah nun daal naani daal kon dégg nga kos benn yàlla tàkkul nga ne kon nañ bàyyi togg añte ah booy la danañ def loolu déedéet da ngay taalaat di taalaat di taalaat ba mu taalu waaw dafa am lu naar yi doon jël ah doji mbéy doji mbéy la ko wolof dañ koy teg ci kii dañ koy teg ci kii wittéen ñu dóor ko mu tàkk waaye bu ñu bu ñu dóore tàkkul dañuy rëy di dóor rek fii ak tàkkul duñ ko bàyyi ba mën a mbaa ko le ti batimbirtita o gaada fenka koori o gaa gosi bari ni yaa gosi ko kelen kam hamana yere e baa bula e bari sigi sin ka gosi noon tan haa nde hubba jeyngol tan waawi amme mi laawol gooto hubbaani amme mi kadi hubbaani wiya hannde kam bottaade defetaaka <laughs> no allah dangay daw safaak maro moom dafa joge safaa dem marwa gisul ndox mu jogaat marwa dem safaa gisul ndox mu jogaat safaa dem marwa ba juróom ñaar yoon yàlla xam ne kii ku dogu la yàlla soo ko génnee zam-zam léegi ñëpp a ngi naan zam-zam waaye wax naa la ñaan li nga def benn yoon ah nga ne man de dama wuti woon naa yi waaye def naa benn ma dem jëluñu kon li sëñ bi waxoon amul dellu defar dégg nga waaye yàlla def bëgg nikki ki bu mu teel a tayal bu mu teel a yokkal na nga def defar kon wax ji leer na wa ya'limul kitaaba yàlla dina ko xamal téere euh, mbind yi nekk lawhul mahfuz wal hikmata yàlla dina ko may xam-xamu xereñ nu mu àttee noonu la wa tawraata te mooy biibul bi wàccoon ci wayoon ci yàlla Musa waaye biibul bu wér amatul de ancien testament wératul nouveau testament wératul biibul benn wératu ca wal injil yàlla dina ko de injil te mooy Isa injil moom la ñu tuddee évangile waaye bu wéram amatul fukk ak ñaar tey ci àddina bi am na injil bu Barnabas am na injil bu Jean bu Luc bu Matthieu bu Marc fukki évangile ak ñaar am na ci àddina bi église ñeent dong la ci nangu hmm? kon benn dëggootul benn dëggootul de bu kii ne ñuul na kii ne weex na kii ne xonq na kii ne nete na évangile bu ñuul amatul de téere bi nga xam ne musta soppeeku benn baat ah mooy dignité mooy alquran karim kitaabun karimun min karimin mukarimin li abdin karimin dégg nañ ko mooy téere bi ah wallahi moom la bàyyi doon woy kitaabun min allahi jalili jalaluhu qadimun wa baaqin la yaqafu zawala dafay des ci bi abadan inna nahnu nazal ala zikra wa inna lahu la hafizun Ah, alquran du mos a jóge fii mukk day fekk faaw rek kon mi ngi noonu wa rasulan dana ko def mooy yonante ilaa bani israil jëm ci xeetu israil ba yonte yàlla isaa demee ba màgg nag ci la ne leen anni xat jiitukum xat dëgg-dëgg jiitukum dikkee naa leen bi ci ay aaya ci aw aaya min rabbikum boo seen boroom inni naka man mi day axluqu lakum dinaa leen bindal mu ne tiini ci ban kese ka hayati tayr lu mel ni njanaaw fa anfaxu fii danaa ëf ci biir loola le fa yakunu dana mujj taayiran waa di luy tëbëgg a bi idnillah waaye li ci sama coobere coobere yàlla la nee nañu la mu defe woon mooy li ñu tuddee njugu da xam ngeen njugu ah njugu ada andi ɗum ah? de ah wilwilde aha waafode toon so moom la fomma moom la tubaab de show shuri ah waaw moom mënta moom dafay dafay zambaawu xam nga sàmbaaw mooy dafay ay tànkam bopp yi ñëw suuf waaw moom du picc euh, du rabu suuf moo tax ba mu dee ñu yóbbul ko picc yi picc yi nag ñoom amuñu nopp te amuñu kawar <laughs> ñu yóbbul ko janax yi janax yi na ñoom ñu naaw kon moom bay na bay na mu zabzabi la hawla wala la hawla dan si yàlla musal isaa loolu la defaroon te gis nga moom lu kéem taanu la gis nga boo yeewoon ay bëtam dana naaw ba génn ci bunt bi te du laal dara mhm. aha dafa am lu ñu dee sada sada lay jëfandikoo mooy dafay ciip ciipi bu ne ciip baatam bi du dem dóor li ci kanam del siwaat mu calculer am na lu mu jegeñ mu bàyyi yoon boobu dana wàcc ba ci biir teen rëbb génn moom moom la ñi napp bato loolu la ñuy jëfandikoo bato bu ñëwee ba jegeñ dëkk dafay dafay dafay corne wii baat bi dem ba dóor tefes bi del siwaat gis nga ko mu xaaj ko ci digg bi daal di seddale diggante bi ci kaw jamono bi mu jox ko gaawaay bi wala mu xaaj gaawaay bi ci kaw digg ci kaw mu dóor gaawaay bi ci kaw jamono bi mu jox ko diggante fii ak réew mi mu toll wala fan la toll ci suuf lii la batu di jëfandikoo moo tax muy sone bu jegeñee dëkk waaye lii ci njugub lañ ko jàngee de njugub buy naaw boo takkee bët yi bàyyi gémmañ dafay ciif ciifi baatam bi dafay dóor li ci kanamam dellu si mu seet digganteem ak loolu lan la mu bàyyi yoon yéen ñu jàng science physique boo bëggee xam gaawaay dangay ngay diggante ci kaw jamono boo buggee xam diggante da ngay séddale gaawaay ci kaw jamono boo bëggee xam gaawaay da ngay dóor dóor mooy multiplication da ngay dóor déngali diggante ci kaw gaawaay kon dégg nañ kàddu gi njugub lu yéeme la maa ngi leen ci laaxe bi jàngoroy lox dana ko faj jàngoroy lox dana ko faj moom yal na ko yàlla barkeel kon bir maa ngi moom yonent yàlla Isaa lii la lii la lii la defaroo wa ubbiru danaa wéral al koo xam ne dafa jund dafa judd wàlle ngumba mooy ku ñu tuddee kumus kumus mooy koo xam ne dafa judd fekk mi nga gumba ku judd gis gisatul moom mooy gumba waaye ku judd wàlle ak ñàkk a mooy kumus du xam ngeen kumus a ah, dootuma mari la baafa banzumana banzumana a jamudi sisoro banzumana sisoro awalo tenyamgoni folaye ah, bana tunta yelite o kana wala la tende am na ku nekkoon Mali moom la ñu tuddee le vieux lion moom dafa juddaale ngumba noonu kon Isa dafa faj ñooñu le bu leen laalee rek borom daal di gis waaw wala abrasa ak ñi ànd ak ñi gaana wa uhyil danaa dundal waaye dee li yëpp ci coobere ak yàlla wa unabbikum danaa leen solal bi ma taakuluna la ngeen di lekk wa ma tabaxina ak la ngeen di denc def yi buyutukum seen kër yi inna fi zalika aji nekk la ci loolu laaye tan kéemtaan lakum ñeel leen in kuntum dem nekkin muhin di waay gëm wa musaddiqan dana ma xaañ ba mu set wecc leeral ba mu ne nañ bi ma bay na yaday la nekk sama diggante ñaari ndem di la ma jiitu mi ne tawraatu ci tawraata wala uhilla lakum fii ngeen may ma ma taxaw tuuti mooy ñu jàng laay waxal ak ñu jàngul waaye rawat nañu jàng da nga dégg ñu ne jiw yonent la yonent yi duñu benn de am na ñoo xam ne risalatu tashri lañu yore dañoo ñëw andi sariya naka sayyidina Muhammad sallallahu alayhi ah, doon yore risalatu tajdid dafay beesal gisoo li mu wax fii dama dikk ngir ma daganal la lenn la nga xam ne araamaloon nañ ko ci yéen ah, kon moom tajdid moo ko andi am na tardiya naka rida am ci yonent yàlla Haaruna kon yonent yi duñ anam kon mbir maa ngi noonale na ngeen ko bàyyi xel wali uhilla ngir ma daganal lakum ñeel leen ba'da dadi leen la nga na ko aleykum ci yéen wa jiitukum dikkee naa leen bi ayatin ci aw kéemtaan min rabbikum bu boo seen borom wattaqullaa ragal leen yàlla waatiw nii ngeen topp ma inna allah naka yàlla rabbi mooy sama borom wa rabbukum te mooy seen borom ki ma bind mooy ki leen bind faabudoo kon hada lii day siraatu yoon la mustaqim bu jub kocc isaan euh, ndeysaan euh, ah dem nag mu jigéen nit ñi di ko nañ ko rey benn nañ ko am kenn ku ko jaay ci ay àndandooram waaye mu këpp kawam ah bambara dana koy wax jiri jugu ah kolon kolon jugu ay ay ak kolon yi de ba kala yɛrɛ kɔnɔ mu ne teen gu ay gaaf banque bu tiim ci biiram lay doon moom mu ne dafay jaay Isa Isa dafay ànd ak ñu mu doon àndal mooy les apôtres ñu dugg ci biir doj di wéetal yàlla am kenn ku ñu neexal nag mu dem wax leen Isa doj gu mu nekk naka yont yàlla Muhammad ni mu doon làqoo ci daarul arqam ibnu abil aslam ci gannaaw safar nit nit nitu yàlla yëpp seen njëlbeen métti na moom mu dem mu ne bu ma isa am nañu la bëgg a gëm rek mu ne danañu génn bu génnee rek bu ne du moom it téye leen ko moom la na ko rek moom mu dugg nag par yàlla woon ko isa te ñemewul fanaan ci biir doj ba mu génn rek gaa ñu ne isa mi ngi ne mu ne déedéet du man man ne waxoon na ko ci lañ ko dee noonu lañ ko daajee ci croix ba waaye du isa la ñu daaj ci croix de isa daajuñ ko ba Hmm? kon falama ahassa ba mu yëgee isa minum ci ñoom alkufra weddi xaala ci la waxee man ansaariya anakan mooy aji dimbale suma ah, ilallah jëm ci yàlla xaala ci la waxee alxawaari yu na cuubkat ya cuubkat alxawaari yu na kàngama ya ah alxawaari na laxaw ya ndax isa yaayam daf ko dugaloon métier cuub ki ko doon jàngal di tukki nag naan ko bii nanga ko def polman bii na ko def boutique bii na ko def bu zone bii na ko def nangam isaa jël yëpp dugal ci benn mbandu bi patron bi ñëw ne ndax ñor na mu ne ko na mu ne ko anamu mun joxoñ ko mbandu bu ñuul bi ah mu ne ko isaa andil nga ma mbir de yi ñuul bu ñuulee dara nekku ci waaye yi waroon a xonq yi waroon a yooyu yëpp nga def ko ci benn bërëb bi isaa def nga lu diis de isaa ne ko dugaloo sa loxo bu dugalee loxoom bu mu yéenewoon mu ñuul mooy ñuul bu mu yéenewoon mu zone mooy bu zone bu mu yéenewoon na xonk mooy bu xonk ñoom ñooy xawaariyun ba Isa wootee ñoo ñoo njëkk a gëm Isa dégg nañ kàddu man ansaara ilallahi ana kan mooy ànd ak man ñu bokk jaamu yàlla ah qaala ci law de alxawaariyuna nahnu ñun de insa allah ñun ñooy ñi nga xam ne yàlla rek la ñu sàlloo yàlla rek mooy ki ñu doy aman naa billaay gëm nañu yàlla fashad nga seede bi am naa ci naka ñun ñi day muslim mu ne waaye jébbalu lañu hmm? jébbalu luy am la de rabbana yo suñu borom aman naa bi ma anzalta ci li nga wàccee wattabaana rasul topp nañ yonante bi faktub naa nag ñu boole faktub naa nag ñu bind faktub naa nag ñu yaqal ma shahidina am rek seede wa makaru ci la fexe wa makar allah Ah, yàlla it di dajale seen pexe ga wallahi yàlla xayrul maakiriina ni muy yàlla ni muy yàllaxee pexe sut na mbooleem yàlla xiin yi hmm? yàlla sut na jàmbe di ko pexel da ngay pexe ba pexe mu yàllax la ko is fatlekul xaala ba waxee allahu yàlla yaa isa yow yonent yàlla man mi de mutawaffiika aji ngëb aji laa la naa la ngëb waaw naa la ngëb nëb googale mooy dinaa la sempi ah, jële la ci biir ñii dinaa la dangal mbooloo mi dinaa la suqali ci kural gi dinaa la labba dinaa la lijjanti ci lu lég lii waraafuka aji yëkkati laal la ilay jëm ci man wa mutahiruka aji laabal laa la min alladina kafoo ci ñu weddi yàlla wa jaayiloo dana ma def wa jaayiloo def naa ba noppi te damay way di def rek alladina taboo ko ñu la topp kooku lañu mooy nekk ñooy nekk ci kaw ña nga ne kafaru weddi nañu mooy ummatu muhammad sallallahu alayhi wasallam gëm nañu muhammad gëm nañu isa waaye ñoom dañoo gëm isa gëmuñu muhammad te ku gëm benn yonent weddi benn yonent yàlla du nangu sax gëm yàlla ilaa yawmil qiyaama ba sa penc rek summa topp marjukum seen delluwaay euh, ilay mooy ci man yàlla fa axkuma danaa atte baynakum seen diggante fii maa ci la nga ne kuntum nekkoon ngeen taxtale bana di fii te fa amal lazina daal ña nga xam ne kafaru weddi nañu yàlla wa azim naa leen mbugal azaban mbugal shadidan gu tar fi dunya ci addina wal axira ak alaxira wa maalum deldi leen ñeel naasina ci way dimbale fa amal lazina daal ña nga xam ne aamanu gëm nañu yàlla wa amilu sal dañu itam ñu lu baax wanu hmm? wa fii um danañ leen lëwal danañ leen sottil ba mu wa juróom pay seen wallahi yàlla laa yuhibbu yàlla du baaxee yàlla du jàmmal yàlla du tette zalika solo soo solo sango naglu ñu ngi koy jàng ñu ngi koy leeral ñu ngi koy jàng ñu koy leeral waaw ah, ñu koy ñu ngi koy biral ñu ngi koy satal ñu koy leeral alayka fas ñeel minal ayaati maa ngi jéggalu danga gis benn baat ma firi ko ay juróomi yoon mbooloo mi dafa rax moo am na ñu fi nekk ay bambara lañu ñii ay séeréer ñii ay olof ñii ay pël joola am na ay xeer bu ñu dee doron ah xeer yi def ci bëri moo tax moo tax benn baat dinaa ko ci di ko wëlbati di ko wëlbati fekk bi ma njëkk a wax du jomb muy moom waaye pour boo déggul bi nga dégg bële boo déggul bi nga dégg bële maa ngi jéggal sonal naa seen nopp lool waaye ngeen jéggal laa ci bëgg kon bi maa ngi noonu rek nag lu ko ngi leeral ngi jàng alayka ci yow minal ayaati ci ay wa zikri téere bi nga mi ne alxakim mooy aji mooy tudd tudd waay yàlla bi nga xam tudd rek moom la yàlla huwa zikru wa huwa zakiru wa huwa almazkur hmm? ustaz du noonu huwa zikru wa huwa zakiru wa huwa almazkur inna masala isa nee na misaalu isa la misaal isa daal ka masala adama mu xalaqahu bind na ko min turaabin ci suuf rek summa qaala ko mu wax la wu ñal ko kun nekk ni yàlla bindee woon aadama ci suuf noonu la bindee hmm? gisoo da nga ubbi sa rajo baal bi bañ a jóg nga jàpp antenne bi rek baal bi yokku doo koy gis hmm? wala nga jàpp antenne bi baal bi wàññeeku dafa am lu mu soxla mu manqué ko ci sa yaram la nekk yaram am na weñ hmm? boo bëggee am am na gisoo li ñu tuddee ci batanse batanse lu bëri weñ la te boo ñàkkee weñ rek sa damm dafay yomb feer boo ñàkkee weñ sa damm dafay yomb te sa ñàkk meloo tam dafay bëri lool ngeen bàyyi loolu xel da xam ngeen batanse de mooy aubergine ah ba arab di ko di basin jaam hmm. wana ala anidu hmm. kon di maa ngi noonu rek hmm. su ma topp xaala ci al alxaqu dëgg daal min rabbika mooy li bawoo ci sa borom wala takun bul nekk mu ne moom tey na ci wax werante fa man xaajaka képp ku diingat képp ku la fépp daggasante la fii ci mbiru isa min baadi ma jaaka ginnaaw li la dikkee minal elmi ci xam-xam foqul na nga ne taalaw dikk leen bu fekkee dañoo weddi li nga wax nañu teew seen jabar yi teew seen doom yi teew ngeen ne yàlla ku nekk ci njubadi nañ ko alag léegi duñ ko def de ngir xam na ne ci njubadi lañu nekk ta taalaw dikk leen naru waaw ñu addu aba ñu teewal aba abna ana suñuy doom wa aba akum ak seeni doom wa nisaana ah loolu la de ab naa naa suñuy doom wa ab naa kuma seen i doom wa nisaa naa suñuy jigéen wa nisaa kuma seen i jigéen wa anfusa naa ñun suñuy jëm bopp teew teew wa anfusa ko yéen seen jëm teew su man na tey topp ñu kur màcc kur màcc wolof mooy ngeen dajoo daal di rëbb ku fen rek yàlla na alko léegi loolu mooy kur màcc ci wolof kon na ci waay fen yi waaye defuñ ko de inna hada naka lii day lahu wal qasas mooy jàng alxaqu bu dëgg ba wama min ilahin déet borom illallah bu dul yàlla wa inna allah naka yàlla lahu al aziz yàlla mooy aji tedd ku mu teral nga tedd ku mu tedd dil kenn moom laa teral alxakimu yàlla mooy aji xereñ mu mu defee noonu la wa inta walla buñ ne waqeet joxe gannaaw fa inna allah naka yàlla day alimun aji xam la bi musidin ci waaye yàq yi qul neel ya ahlal kitaab ey yéen ñoom téere taalaw dikk leen ilaa kalimatin jëm ci baax sawaa in baat bu yam képp bay naa suñu diggante wa bay na kum ak seen diggante an laa naabuda bu ñu jaamu illallah bu dul yàlla wala nushrik bi bu ñu bokkaale ci yàlla sey am dara ba dara booloo jeex ah yow nga defal xërëm wala ba dégg toog ci woon xërëm di ko ñaan am nga ndox paasewul lii boo demee ci bouddhiste yi ah mun nga ne bouddhiste mun nga ne bouddhisme léeg-léeg la léeg-léeg français la ñoom ñooy dafa buudaa mu am loxo yi bëri yooyu la nga ñëw di tuur lar ko lañ ci kawam di tuur ay nang ay fleur ci kawam te yaa tabax ba mu yegg nga toogaat coonam di di ko ñaan defaral sama addina xam nga ndox fii la tàmbali ah kon yooyu du ay diina ay def def nit la mi ngi mel ni li ngeen di tuddee rasta ah rasta maan rasta du diina mus naa si def waxtaan bu yaatu ci ci sama benn baay tëx ñu tuddee Amadou am paate ba turam dëgg-dëgg mooy Hamma paate ba maasi nankale waaye mi ngi nekkoon ci Côte d'Ivoire bindkat bu rëy la ñuy waxtaan ci mbiru rasta am na benn bande bu ma ci mosoon a def yéen ngi koy fàttaleeku ci daara ja ma tuddee ko l'islam ak négritude l'islam ak nit ku ñuul rasta du diina déedéet aada la mi ngi jóge fii Éthiopie rasta alawi moo jiite woon rasta sama rasta faari ñëw ba ñuy gàddaay di dem Amérique nag lañu yóbbaale xabaar yooyu la ci la tasaara ba yegg fi ñu tuddee Jamaïque seen dëkk Kingston du Kingston la de Kingston mooy capitalu Jamaïque ñoom Bob Marley ñoom Pitatos ñoom Jimmy Cliff ñoom Jimi Hendrix ñi ñëpp ay xeet rast lañ ñoom Ray Charles Ray Charles mooy gumba googu di dóor ci piano ah waaw mooy Ray Charles silmaxala waaye dafay laal piano ni ñoom Jimmy Cliff ñoom Jimi Hendrix ñoom James Brown ñoom B.B. King <laughs> xale baa ngi ree xam naa dama la góor gi tey moom nga xam lu bëri booy wax ak génération bi nga mun leen la won yoon bi bu baax a baax waaye boo doone sëriñ bu jóge ci daara dong booy wax ak génération bi tey duñu dégg gisoo allemand yi fi ñëwoon daaw allemand yi fi ñëwoon daaw dañu noddee rek nodd bi neex lool kenn ki daal di laajte ne lii lan la ma firil ko lan lay wax waaye dafa demee mu daal di tuub dafa demee mu daal di tuub bu fekkoon kooku daaw ma mën a déggoog moom ndax dana tuub keroog euh, du tuub keroog moo tax jàng leen làkk yëpp jàng leen làkk yëpp euh, buy allemand buy français buy espagnol lépp dana jëriñ lépp dana jëriñ yàlla na yàlla dimbale leen yaa rabbi lii lépp ay misaal laa ciy joxe ngeen xam ne mbir yi yaatu na du benn mbir na ngeen jéem a xam lépp lii mooy rasta am na ñoo xam ne du lekk ndawal ay doomi garabu la ñuy lekk rek yooyu yëpp am na waaye lu mun ci am daal na nga xam ne rasta du diina jël ay daakaanu def ci sa kaar euh, jël ay nangam ay nangam l'islam terewul yenn solo yi nit melokaano bu dee ci xare la xare dégg leen li may wax de bu dee ci xare la guerre la nga nga feeñ feeñ bu ñàng ngir sa noon yi ragal lii dara nekku ci ngir buñ doon ger guerre yonente bi dana ne ñi am bejjaaw bu ñu defee turmbal aayul soppi bejjaaw yu ma xaw a xonq tuuti waaw ngir nga mel ni da nga dese ngone loolu yooyu kiiwul waaye nag ñii def ñi yenn yi boo ko jegee ñu def subhanallah yàlla yàlla yokk sutura rek kon maa ngi noonu rek ñun tebaka dal rek tebaka dal rek tebaka dal rek lu ñu wax daal ñu yóbbaale wala nushrik bu ñu bokkaale yàlla seen ak dara wala yettarate bu mu jàpp ba adana lenn ci ñun ba'dan leen arbaaban def nañu ay yàlla min dunillahi wulis yàlla fa in tawalla bu ñu ne waqeet joxe gannaaw fa qulu na ngeen ne ishhadu e seede leen bi anna ci naka ñun day muslimun waaye jébbalu lañu yaa ahlal kitaabi e yéen ñun teere li ma tuhaajuna lu tax ngeen di diinga ci Ibrahima naan Ibrahima ci yéen la bokk te Ibrahima moo hmm? ci Ibrahima waa Ibrahima kay bokk ci yéen waaw maa unzila te wàcce weeful ah feelu maal la mabni lil majhul wa ma unzila wàcce weeful at-tawrat wal injil illa ndara min baadi gannaaw ibrahim afala taqiluna moo ndax du ngeen xelu a antu eh, yéen haula yéen ñii hajjatum yéen ngi daggasante fii maa ci loo xam ne lokkum ñeel na bii ci loolu xam-xam fii maa loo xam ne léesa lokkum dégg leen ñeel bii ci loolu elmul benn xam xam ngeen ni ibrahim eh, yéen bokk bokk la ci wallah yàlla yàlla ma xam na wéy dana wéy di xam wa antum te yéen nag laa ta'lamuna xamu leen wante da ngeen di wéy di ngeen xam dara maa kaana ibrahima yahudiyan wala nasraniyan walakin kaana hanifan muslima maa kaana nekkuloon ibrahim ibrahima nekkuloon yahudiyan yahudi ay sëtam lañu yahuza wala inna hudna ah inna hudna danañ ca yegg wala yahuza doomu yonte yàlla yaqub wala nasaraaniyam dowuloon nasaraan moom ibrahim walakin waaye kaana nekkoon na xanifan di aji moyaalu musliman dégg musliman di xam ne aji aji jébbalu la ci yàlla lisaan am na benn xeel bu ñu tuddee les kurdu kurdu ñu ngi naan ibrahima ci ñoom la bokkoon kurdistan benn réew la mi ngi diggante ay xeet la ñoo ñu ngi dañ leen a xaaj léegi ñeente xaaj Kurdistan la seen réew doon benn wàll bi mu ngi ci Irak seen capitale mooy Arbil ah benn wàll bi mu ngi ci Syrie benn wàll bi mu ngi ci Syrie benn wàll bi mu ngi ci Turquie ah oote dañ leen benn wàll bi mu ngi ci Iran ñeenti réew ñoo leen xaaj léegi na ñu ngi xaccoo pour doon benn réew reyante yi ngay dégg ci Turquie ñoom la reyante bi ngay dégg ci kaw gànnaaru Iran ñoom la ñoom ñoo nekk ci gannaaw Mawsil ñoom la ñoom lañ koy le kurdi ñu ne bu fekk fekkee Ibrahima nekkul yahud nekkul nasaraan kon kurdi yi la waaw Ibrahima du kurdi de Ibrahima suryaani la bu fekkee ci làkk la walakin waaye hanifan musliman jullit la woon wa ma kaana nekkuloon min al mushrikiina di waaye bokk di bokk ci waaye bokkaale yi ah mbokk yi ibnu awla naasi gën cee yellu nit ñi bi ibrahima ci ibrahim lallazina mooy ña nga xam ne ittabaw topp nañ ko te mooy ummatu muhammad wa hada nabi abdullah yonam te mooy muhammad rasulullah wallazina ña nga xam ne amanu gëm nañu wallahu yàlla lay walil mu'minina yàlla mooy ñu leen di waay gëm yi ci yàlla wadda xaawaat na wadda ngéeju na ngéeju na wadda ngéeju na wadda bëgg na wadda nob na wala taayifatan aw kuréel min ahlil kitaab yi cey law yu dille na comme cey buñ leen mënoon a sànq wa maa yadulluuna déet ñu mën a sànq kenn illa anfusahum bu dul seen bopp rek wa maa yash'uruuna bi mi kay dañ ko def yëgul yaa ahlal kitaab yi ñoom ci yéen li ma takkuuna du da ngeen di yëddi bi ayat la ci aaya yàlla yi te wa antum tashhaduuna yéen ngi seede ne lii ngeen nekkee caaxaan la bi Muhammad andi mooy dëgg yaa ahlal kitaab yi ñoom ci li ma tas li ma tal bi lu tax ngeen di jaxase alxaqa dëgg bil baatili ci lu neen wa taktumuna ngeen di nëbb alxaqa dëgg wa antum te yéen ta'lamuna xam ngeen li jaadu jaadu wa qaala wax na ta'ifatun ak kuréel min ahli kitaabi ah seetal pexe bi ñu doon def ñu ne nii la ñuy def tey ci suba nañu tuub ñu dugg ci diina gi bu ngoonee ñu tubbi ñu tubet bu boobaa ñi duggagul dañu ne ah ñii di borom xam-xam duggoon bu fekkoon lii mi dëgg kon danañ ca des waaye du dëgg moo tax ñu génn di nga plan bi ñuy def hmm? waaw plan bi day euh, loolu la ñuy def ba ci politicien addina yi jël ay tiset solal ko nit dem jënd leen ay sandwich luyal leen ay oto ñoo di coow rek fekk addina ñoom dewuñ dañuy yuuxandoo rek lii ay pexe la luñ doon def ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam yàlla nag andi lii pour julli di mën a xelu xam ne mbir yi ñuy def ak li am du benn euh, ñi baax la ñuy baax bi faw waaye ñu bon tam naka noonu moo tax yàlla nee na waqaalal wax na taayifatun aw kuréel min ahli kitaabi amanu gëm leen billazi ca la nga xam unzila wàcce weef na ko allazina ca ngeen amanu gëm nañ wàcc xam ci bi la ba bëccëg ci bi la lefu bëccëg wax fu ngeen wéet di aaxira mujj bëccëg laala ngir ñoom yar jonañu dellu si wala tuum bu leen gëm illaa bu dul limani tabaaki topp diinakum seen diina xul nal innal huda naka njub day benn dong la wal huda mooy bi yàlla andi woon mooy njubab yàlla be euh, an yu utiya ba joxeeb ahadun kenn ahadum ahadun kenn mis la comme ma utiitum la la joxeeb leen ñoom daal li nga am buñ ko amul duñ la topp déedéet ndeer di bu ci ñaari ni di dem ko kenn jiito rek aw yu xaa jox wala ñu dingat leen inda rabbikum fa seen borom xul neel innal la ngëneel bi yadillah ji loxol yàlla la nekk waaw yuuti yàlla dina ko jox mën a ko ko soob wallahu yàlla day waasiwoon waaw aji yaatu la lépp ci moom la faj taxaju ci dara alimun aji xam la mustaréere dara yaxtasu yàlla dana jagle bi rahmati ci yërmandeel mën a shaaku ko soob wallahu yàlla zul falli borom gëneel la al azim bu màgg màgg ah alala ngoog nag alal xam nga xaalis bi amul woon dafa am lu amoon ñu bu ñuy jàng tubaab troog lañ koy wax ci français moo yow jën nga yore ma yore dugub yow jën nga bëgg ma bëgg dugub naa la jox ci dugub li nga aajowoo lu tolloog li ma aajowoo ci jën jën ak njaay nii la doon ame dégg nga waaw échange boobu moo amoon bu njëkk moom la arab yi tuddee al muqaayada ma yore li nga yore li ma bëgg li nga yore nga bëgg li ma yore te xaalis di fu dox ñu weccoo kenn ku nekk jox la kemm la loolu la ñu tuddee muqaayada trop lii nag xaalis bi njëkk xaalis bii ñu yore nii chinois yi ñoo ko njëkk a feeñal ci deux mille deux ñaari junni ak ñaari téeméer at jëkkat judd yonent ci yàlla isa am kon xaalis yàgg na réew mu nekk nag am xaalisi boppam ñun ñu tuddee seen xaalis CFA ñun boobu la ñuy lekk ah boo demee Europe ñu ngi am lu tuddee euro boo demee Amérique am na ñu ñu tuddee dollar boo demee Angleterre sterling wol waaw boo demee Japon ñu tuddee ko yan réew mu nekk rek am nga looy jaay ñu tuddee seen bopp sidi ñu tuddee seen bopp nangam waaye daal xaalis bii amul woon ba mu ñëwee ba léegi ci la coono tàmbale moo tax benn woykat bi woy in qalla maali falaa xillun yusaahibu nii wa in zaada maali fa kullu naas xilaali nee na man daal li ma seetlu bu may amul dara daal du ma am benn xarit waaye sama poos bu xasee di fees rek xarit fu nekk ñuy jóge di ñëw moom wax na li <laughs> yëngal na jamono lool yëngal na jamono lool yal na yàlla dimbale ñu kon alal mi ngi noonu rek yàlla nee na way na min ahli kitaab am na ci man ko ana in taamanu boo ko wóoloo bi qintaarin jox ko magasin yu addi ilayka dina la ko delloo naka Abdullah ibn Salam waaye wam am na ci ñoom man ko an intaamon boo ko boo bi dinaarin daal di ko jox dinaar laa yu addi ilayka dina la ko la ko delloo de illaa maa dumte fiyak nga lang-langi fiyak nga long-longi fiyak nga aju ali ca moom rek fiyak nga sax ca moom jox ma jox ma xaay man dee ci taxaw zalika loolu bi am na naka ñoom xaalu dañoo ne lay sa déet ali naa di ñu wax fil umbi na ci ñu jàngul sabilum léegi nag na ngeen ci bàyyi xel da nga dégg ñu naan ah kii catholique la wala kii yéefe la wala kii tubaab la boo lekkee alalam dara nekko ji dara mi ngi ci de def ko fàggu ñaqam la yàlla aji tooñ lay dimbale yàlla ku yàlla ku tooñ ku ñu tooñ lay dimbale lu dimbale aji tooñ mukk yàlla mos ta dimbale aji tooñ bu yeboo ngay julli ki ñu tooñ nekkul julli yàlla ki ñu tooñ la àndal waaye du ànd ak euh, aji tooñ gi noonu la de waaw wa yaquluna ñu ngay naan lay sa yëppul ñu ngay wax àlallaa ci yàlla alkasiba ay fen te moom ñoom yàlla mën a xam ne mbir ma du dëgg balaa ankay man aw faa ko jotal bi aji ci kóllëren wattaqaa mu ragal yàlla topp ay ndigal bàyyi ay tere fa inna allah naka yàlla yuhibbu yàlla dina bëgg dana baaxe dana jàmmalal muttaqina waaye ay ragal yàlla inna lëgina ña nga xam ne yëpp koon dañ di yestalon dañ di wottee dañ di remplacer bi ahdillahi kóllëre yàlla wa aymanihim waaw fu ñu nekk rek ñu ngi ba di ko wattee eh, gànjur àddina bu tuuti gi kóllëre yàlla xalilan alal bi nga xam ne yàggul wéyul wulaayka ñooñu laa xalaaka loolu déet jikko bu rafet di leen ñeel wala laa xalaaka déet cër laa xalaaka déet wàll lahum di leen ñeel fil axirati wala yukallimullah yàlla du wax ak ñoom yàlla yàlla musal ci loolu le wala yanzuru ilayhim yàlla du xool jëm ca ñoom yawmal qiyaamati wala yuzakkim du leen sellal leen leen ñeel azabum bëgg la alimu wa inna minhum am na ci ñoom la fariqan sette yàlla wu ne dañu di lem alsinatum seen làmmeñ bil kitaabi ci téere li tax sa gi ngeen foog ne mina kitaabi ci alquran la bokk hmm? am na ñuy tey seen lam di seen làmmeñ di ko gàmm ci alquran la bokk nga gëm leen waaye fekk jógewu ci alquran de wa maa huwa déeg loolu min al kitaabi wa yaqulu ñu ngay naan huwa loolu min indillahi fa yàlla la boo wa maa huwa déeg loolu min indillahi fa yàlla wa yaqulun ñu ngay wax alallah ci àlal xasiba fen moom yàlla mooy te xam na li ñuy wax du dëgg de waaw nit ku baax ah, lu baax lay wax waaye nit ku baax du fent ay kàcce nit ku baax du wax loo xam ne lu yëwali la nit ku baax du fen du jëw du karabaane maakaana yellul maakaana jaaduwul maakaana waratoon a nekk maakaana jullu mën a nekk sax li baseen ñeel doomi aadama an yuut yow di ko dikkee allahu yàlla alkitaaba yàlla jox ko téere wal hukma ak ab xereñ wal nubuwa ak ak yonanti su ma topp yaqulu muy wax li naasi nit ñi kuunu ibaadan lii nekk leen samay jaam min dullaay walis yàlla déedéet walakin waaye kuunu nekk leen rabbaaniina ay ay way yàlla hmm? nekk leen ay way yàlla bima kuntum ca la ngeen nekkoon te aar la doon ko xam la alkitaaba ci teega wala bima kuntum am la ngeen nekkoon te du doon ko jàng wala ya'murukum dégg leen digal am ta tax yu ngeen jàpp al malayka te malayka yi war na bina ak yonent yi arbaaban ñu ay yàlla malayka yi duñu ay yàlla yonent yi duñu ay yàlla ay ya'murukum ndax daf leen di digal bil kufri ci weddi yàlla baadi an jaakum bam baada gannaaw si antum ba ngeen nekkee muslima di waay di waay jébbalu ci yàlla wa fàttalekul is axadallah ba yàlla jàppee min saaqan nabiina ndëgër laa yonent yi amul amul yonent bu yàlla musa yebal bulu mu laaj la boo dajeg Muhammad nooy def sallallahu alayhi wa sallam yonte yàlla Musa moom moo moom moo ci mu ne bu ma dajeg Muhammad kon di dàllam sax man moom a gën man Musa ci Musa moo baaxoon mu ne pënd dàll Muhammad sax moo ko gën moom jaaliwu sax mu teel yonent bi ay ay ay ay dàllam Isa tamit loolu la maa ngi dem dama doon xàll di rato waaye borom yoon gaa ngi ñëw te muy Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonent yépp ak li ñuy bëri bëri ci Seydina Muhammad lañ jëlee sallallahu alayhi wa sallam ah téeméeri yi ñaar fukki junni yonent yi ak ñeenti junni yonent yi lépp ci xayru xalqillaahi lañ jël moo tax boo demee maam Khalifa Niass hmm, mooy taaw maam Alaaji Abdullahi Niass ñu ngi naan kullu nabiyiina min anwaar tabasu bi qadri ma wasi'athum hikmatul baari nee na kullu nabiina maam Khalifa Niass mooy wax de nee na kullu nabiina mbooleem yonent yi iqtabasu niitu nañu min anwaari ci leeru sayyidina Muhammad sallallahu alayhi dañoo ëppante li ñu niitoo kii benn la am ci Muhammad kii fukk la am kii ñaar fukk la am ni Muhammad feeñee ci yow rek ngay siiwee mu bi qadri ma wasi'athum kenn ku nekk lañ ko cëral kenn ku nekk lañ ko yaasalal qalbul ba hikmatul baari ci yàlla mi nga xam ne aji bind rakkam di bàyyi ah, moom nee na li zillika yaawi kullul anbiya'i wa kulluhum nee na li zillika sa kër yow Seydina Muhammad yaawi lay wéeru ji kullul anbiya mboolem amul benn yonent bu yàlla bind bu dul ñëpp ci sa kër la ñuy kërloo yawmal qiyaamati rawatina addina bi kon leer na nañ ah kon mbir noonu la yàlla na yàlla fay yàlla kon seen diina gi na ngeen ko fonk na ngeen ko naw li ñuy wax yëpp ay mbuurante la waaye bu weeru koor jotee tamit nga nekk jullit kaamil bu jeexee rek nga nekk ci lu la neex déedéet loolu lislaam loolu lislaam borom nee na waslebul is axadallah ba yàlla jàppee misaaqa nabi na ah ndëgër laa yonent yi lama aatay naa ko bañ leen dikkee min kitaabin ci téere wa hikmatin ak xereñ summa topp jaakum dikkee leen rasulun aw yonent musaddiqun buy aji dëggal lima maakum la nekk ak yéen te mooy Muhammad la tuuminanu bii ndax da ngeen ko gam ak gam waaye wala tan soona moo ndax da ngeen ko dimbale ak ndimbale ah ñoom ñëpp ñu daan ne waaw xaala ci la waxee moom yàlla aqartum ndax sax ngeen loolu nangu ngeen ko wa rastum ca ngeen jàppe ala zalikum seen loolu isri sama sama pas waaw sama pas sama ndëgër sama guum sama goj waaw sama dem waay xaalu ca lañ ne naa yaxal nañu nangu nañu xaala ci la yàlla waxe fashadu seede leen waa naa man mi maakum maa ngi ànd ak yéen min shahidin bokk ci way seede yi wa man tawalla ku ne waqeet baal zaale gannaaw loolee walaay ko ñoom ñoom faasiquna ñooy kàccoor yi ah ak da ngeen di faa bi ngeen yóbbu ci kanam ah afa ah, tabghuna moo ndax da ngeen di sàkku xayra diina laay budul diina yàlla ji muy diina déedéet te walahu ca yàlla moomale aslama la jébbaloo man ki sama li ci asama ni juróom ñaawal ak ak suuf si taw dal waa kar an ak ñàkka dalari yàlla kenn mënu ko ñàkka topp dal topp ñàkka dal topp waaw wa ka wa ilayhi turja'una te yéen ci borom bi subhaanahu wa ta'ala kul waxal amanna billahi ñun day gëm nañu wa ma unzila ak la nga xam ne wàcce wa ma ak la nga xam ne unzila wàcce weef na ko ala ibrahim wa ismaila wa ishaqa wa yaqub wal asbal ak sadiya te fukki doom yeeg yaqub amoon wa ma ak la nga xam ne utiya musa wa isa wa nabiyuna ak yanam ci min rabbim seen laa nu fariqu ñun day duñu teqale bayna ahadin diggante kenn minum ca ñoom wa nahnu ñun day muslimun waaye jébbalu lañ la u ñeel ko wa man yabtaxi képp ku sàkku diinan beneen diina xayral islaam bulul islaam falan yuqbalu deesul nangu minu ca moom woote jëmm joojo fil ardi ci àllaaxe mun a xaasina ci waay perte yi lay bokk kayfa kawteef naka yahdillaahu la yàlla di gindee xawman ay nu kafaru ñoo xam ne weddi nañ baali imaanim gannaaw seen ngëm wa shahidu te seede nañu an la rasul naka yonente bi xaqun dëgg la wa jaahu mu dikkee na leen albaynaat yu leer wallahu yàlla laa yahdi yàlla du gindi mi alqawma nit ñi azzalimina ñuy way tooñ ulaayika ñoom jazaahum seen fay mooy an na dana dal alim te ñoom laanatallahi rabbab yàlla wal malaayika ak malaayika yi wan naas ak nit ñi aj may na mboole seen xaalidina dañuy biir fiyaa waaw waaw ci dañu ci ci rëbb yooyu laa yuxaffafu anhum yàlla du mu al azaab mbugal ma wala am du caagal ñoom ñun sax na dees leen dimbale dees leen xool dees leen jàmmal mm, dees leen may ak illa allazina nga ne taabu tuub nañu min baadi zalik gannaaw loolu wa aslaw ñu yewenal fa inna allah naka yàlla de rafoon jéggalaa koon la rahimun yàlla yégamaa koon la ci ku ku dellu ca moom inna allazina ña nga xam ne kafara dañoo weddi woon yonte yàlla Musaa baada iman in ko gëmee summa zaalu kufran topp ñu dollee ko ngëm ci yoon ñu dollee ko weddi ci yoon Yàlla Isa lan tuqbalu tawbatum seen tuub kenn desu ko nangu de ulaa'ika ñooñu humu zaaluun ñooy way sànku yi inna lazina ña nga xam ne kafaru dañoo weddi wa maatu te ñu dee waaw fekk hum fekk kufar ay kéefar tuubuñu falan yuqbal deesul nangu min ahadin ci kenn ci ñoom al ardi lu fees suuf si zahaban bu ñu feesoon suuf ak wurus Yàlla du ko nangu wala tada cey bu bu jéemoon jotoo bii te loolu lay a ah, la ngay jox yàlla moo yàlla moo ko moom ulaayika ñooñu lahum dana leen ñel azabun bugal alimun bu metti wa maalum dégg leen ñel min sa naasir ci dimbale yi kenn dimbale lan tanaalul birra ah te aaya bango lan tanaalul birra lan yàlla nee na mbaax du ngeen am mbaax hatta tunfiqu bette bu ngeen jëriñee mimma tuhibbuna ah, ca leen la ngeen bëgg de ca la gën ca la ngeen bëgg dégg nañ ko am na ñu koy firee tabaxit ah, déedéet déedéet déedéet sëriñ bi yal nañu yàlla tax ci barkeem mu may naan ah, kii maamam te mooy Cherif Moulay Hassan ba mu koy firil alquran ba ñu yegg fii ba ko jàngalee aaya ba mu ko firilee aaya bi ba wax ko nee na oto la wàcc mu jox ko ko aywa ko oto la wàcc moom mu jox ko Chérif Moulay Hassan ndax yàlla defe ne du ngeen mën a jot ak mbaax mukk fa ngeen jëm du fa yegg mukk bu dul la leen dàqal ca la ngeen yore ngeen jox ko yàlla te toog ñun dañ ñu seet lu ñu bëggoon a tuur ci mbalit mi loolu la ñu jox taalibe bi ah yaay man kat dama fekk bool bi ubbuwul de noonu la fanaanee nga ne tuur ko ci mbalit mi am benn taalibe bu ne laara biraanam nga ne bul ko tur bul ko jox ko taalibe bi mel ni taalibe moom amul lay ah xam nga lii baaxul da ngay joxe li nga xam ne moom nga gën bëgg waa ci li ngay